waaw kon way ngëm yàlla way womatu li kiy mbokka mooy way ngëm yàlla ñoo innamal mu'minuna ikhwa way ngëm yàlla yi kese ñoo ay mbokk kon ñu ne loolu bu dee nag waa ji yéeféer la loolu xaraamu la voilà mu ne wa bihi te lii qaala al-Awzaa'i moom la imaam al-Awzaa'i waxoon nañ la tamit Abu Ubayda bale euh, mi nga xam ne ci Shaafi'i yi que ñoom nañ ne non affaire bi jullit la bu dee yéeféer la loolu dara parce que ñoom dañ ne affaire bi non seulement texte bi day war ne jullit lay wax benn ñaar mooy parce que waa ji bu takkee ndaw sële sax jullit bi man na am chance mu influencer ko mu dugg ci diine waaw loolu lépp day am alors que bu dee dañ koo bàyyi yéeféer mi naan lan non lool lool lool ñu ne lool mu ne waaye nag wa jum waqaala jumhur mooy doon wax sànk fële rek ci bañ ala bay axiihi waaw jumhurul ulama tahrumul xutba ala xutbatil kaafir aydan ah. même bu dee bi yéefar la kaa bi nga wax nii benn juif bu dem di labat benn juif ab jullit ahmad ju amul droit jóge ne <laughs> ba muy waaja conclure mu ñëw moom daal di labat euh, juif boobule ñu may ko ko léegi nag juif ba ñàkk <laughs> waa jumhuur loola maa loolu lañ wax ne yi daa xaraama ah. waaw parce que ñoom dañ ne loolu mafhumul ghalib la quoi les ñoom imam al al al Khattabi di wax ñoom imam al Awza'i ak imam Abu Ubayd bële loolu ñuy wax mooy mafhumul ghalib mooy li ëpp sharia buy waxal jullit ñi lay waxal comme ñu waxoon sànq voilà comme buñ ne en France les allocations familiales c'est pour les Français est que c'est pour les Français kese non c'est pas pour les Français kese ah les étrangers yi ñëw France ci nañu te pourtant bu ñuy voter affaire yi yooyu dañ naan c'est pour la les Français parce que ñoo fi noonu waa jumhur nag ne loolu la ak ay warabaa ikubu bu warabaa ikukumul laati yi fii xujurikum bi alquran naan yonent bi alay salaam bokk na yéen jullit ñi ci jigéen ñi leen xaraamal ngeen denc leen mooy ndaw soo xam ne ba nga koy denc daa amoon doom jiitle waaw boo xam ne daa ñëw ci da ko ëndaale fi mu sëy si mais lool est-ce que cela veut dire bu dee ëndaale wu ko moom daa kooku daa mage woon mu bàyyi ko feneen la dëkk te ne yow yow mi nekk jëkkëru ndaw soos am na droit am nga droit takk ndaw parce que li ëpp mooy jigéen goo xam ne daa amoon doom buy sëyi fenn da koy yóbbaale loolu kese tax alquran waxe noonu zahiri yi ñoo ne waaye dara fii loo <laughs> loolu daraa ci newul bu dee ne ñëwul ci kër gi waaye loolu dëgërul du tout voilà ñoom nag dañ ne côté boobu la waaye euh, ak ay naan wala taqtulu awlaadakum min imlaaq bu leen faat seen doom yi parce que da ngeen a ragal ñàkk mais ça ne veut pas képp ku faat doomam ragal ñàkk kese la non kene boobu kese lay xaram non parce que euh, loolu daa bari lu muy xew léegi ñoom yooyu la wax quoi wa naza wa naza iruhu ak yooyu quoi waaye euh, insha allahu taala nag bu dee côté bii moom amaana li ñuy wax moo gën a dëgër ñoom xat al imaam al Xattaabi ñoom imaam avant moom al imaam al Awzaa'i mu nekkoon boroom boroom xam-xamu waa Shaam rahmatullah alayhima ndax loolu mooy mooy li ñoom li ñu wax noonu ne en plus que euh, bokk na ci li ñu leen di layale que ni ñoom mooy waajooju bu takkee juif boobu wala chrétien boobu mën na ko jullit boobu mën na ko influencer ci biir diine alors ko bu dee daa bàyyi juif ba juif bi takk ko wala chrétien bi takk chrétien bi noonu pexe ñoom ci seen loolu pour ñu jóge ci loolu day jafe alors que bu dee ci ab mariage boo xam ne ab jullit bu takku chrétien mën na koo influencer ci ngir mu dugg ci diine te tamit loolu voilà euh, bon amaana loolu mu gën a dëgër ci wàllu wi quoi léegi nag imaamu Nawawi teg ci beneen affaire rahimahullah mu ne nag waalam xamal anna as-sahih alladhi taqtadihi al-ahadith wa umumuha annahu la farqa bayna al-khatib al-fasiq wa ghayrihi mu ne nag euh, xamal ne li dëgër li nga xamante ne hadith yi loolu lay wone ak ni ñu ko jooyale mooy que waa ji labat nekkub kàccoor wala du kàccoor moo ci yem waaw waaye mu ne waaye wa qaala ibnul qasim al maliki kanta imam ibnul qasim taalib imam malik bi rahmatullah dane maa ne tajuzul xitbatu ala xitbatil mu'min non bu dee ne waa ji ab kàccoor la way femme bu baax nga gis benn waay boo xam ne muyu la jóge nee moom daal xaw ma lu mu def femme bi rek ak ay bokkam bañ nar ko koo may yow nga xam ne kii wóor na li ëpp njort yu dem ak ni mel te ku mën a influencer waat bés bu ko dencee boo moywul femme bi day mujj baax gi ñu ko xame woon yépp mu yàqu yow boobaa kenn tawewolo te amaana nag loolu moo gën a dëgër quoi waaw lii imaam Ibnul Qaasim di wax ne bu dee kaab yi moom dara fii loolu kenn ko xaraamalul kenn terew ko voilà wallahu ta'ala a'lam léegi nag kon euh, loolu baax na léegi nag ñu jàll ci yeneen yi nga xam ne ñoo des mooy mu ne wala euh, tasalil mar kon jeexal wala yaxtu kon en tout cas illa ay ya'dana gis nañ kon koofu que loolu lépp mooy il faut waa ji joxe ndigal bu dee euh, labat ci kaw labatu nit il faut kooku bàyyi wala mu joxe ndigal ndax hadith sayyidina ibn Umar bi leeral na ko wala yaxtub ala xitbati axihi ay ya'dana lahu yenn illaa ya'dana al muxaatib waaw waaw xam ne ndigal li kii joxe ndigal mooy kii ki nga xam ne moom mooy moo doon labat waaw ba kooku joxe ndigal hadith say na Uqbatu ibn Amir wala yaxtubu ala xitbati axiihi hatta yadar wala mu bàyyi kon loolu daal dinaa leex léegi nag mu des beneen côté mooy wala tasalil mar'atu talaqa ukhtiha li takfa ma fi ina'iha lii nii côté bi masoon nañ ko gis masoon nañ ci wax mais dafa bon ay kii annexe la yoo xam ne daa ànd ci xadis bi mu ne te bu benn jigéen daal di laaj ñu fase mbokkam ni moom ngir moom mu daal di deseeg benn waay loolu nag moo xam mooy comme ni ñu waxoon moom daa ñëw nekk buuju ba nekk buuju ba pare ne léegi nañ fi jële ki fi nekkoon <laughs> waaw wala tamit ki fi nekkoon ne gaa yi léegi ku bees ki nañ ko fi jële wala koo xamante ne moom fële la nekk moom moom se moom moom moom bokkul ci sëy mi ah am benn célibataire la boo xamante ne nii waa ji bëggu ko nag mu ne ko man nag boo ma bëggee takk moom ka nga yor da nga koy baax waaw <laughs> la yeneen saa salaam di tere nee na yee eh, wala tasalil mar'atu bu benn femme bi laaj ndaw si di laaj talaaka uxtiha uxtiha bi mooy mbokkam mu jigéen amul ne ñoo bokk ndey ak baay déedéet ku la wax loolu ko gën leen a mën a bool mooy <laughs> ne léegi jëkkër ja ko yor na ko fase wala ji ngeen bokk na ko fase bu ko defee yow nga daal di euh, defeek euh, moom quoi <laughs> te xamoo ne yow wërsëg wa nga mën a am ci moom nekkul lu dul li nga xam ne moom la yàlla dogaloon ci yow de toute façon waaw que ne feek mu bañ fee nekk moo yem te léegi imaginer beneen bi nga xamante ne nii moo tax ci yeneen riwaay yi wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha li taktafi as-safhataha walil tankih fa innama laha ma kataba allahu laha voilà imaamu muslim saydna abu hurayra mu ne ta yeneen saa saa bu benn jigéen di laaj ñu fase beneen jigéen ngir moom mu daal di wéete li nga xamante ne li tag sa <laughs> waaw mooy mu ël rek <laughs> waaw imaamu nawawi ne euh, lii nii <laughs> euh, lii la mooy mën na nekk laa tas alu mu nekk raf waaye xabar la bi nga xam ne liñ ci jublu mooy tere ah waaw maanaa al insha léegi mu ne waaw maanaa hada al hadith nahyu al mar'ati al ajnabiyya an tas'ala al zawja talaqa zawjati mooy femme boo xam ne fee la nekk gis mariage jàmbur bëgg waaja ne léegi man moom li mu bëgg mooy nga fase sa soxna sa après après man nga door maa takk mu ne loolu lay wax waan yanti haha bu ko defee wa yusiru mu mujje laha min nafaqatihi wa ma'rufihi wa ma'ashara wa ma kana lil musa bu ko defee léegi mooy la kee doon am ci ndaw waajooju yëpp moom moo koy am léegi loolu la yonent saa sam xaraamal mu ne fa abbara an zalika bil iktifa ma fi sahfa majazan léegi mu daal bi waxe mbir mi comme këpp loo xam ne ci ndabul ndaw sa fa njëkkoon mu këpp ko moom ci bosam loo xam ne ci wàllu majaz la mooy euh, kii euh, sens figuré waaw loolu la mu ne wal maraadu bi uxtiha ghayru siwaha kanat uxtaha min an-nasa wa uxtaha fil islam aw kafira mais aw kafira bi loolu moom moom moom waaye jumhur mu ne mbokkam bii muy wax nag euh, mooy euh, mooy keneen ku dul moom rek moo xam frère sœuram la boobu moom moo gën a ñàng sœur boo bokkal ndey baay wala boo bokkal baay wala boo bokkal ndey nga ñëw gis jëkkëram ne ngir mu fase ko bu ko defee bu ko fasee moom mu nakkal lool moom moo gën a tee fataa moom loolu moom mu ne soit boobu mu ne waaye tamit mën a nekk nga xamante ne bokk nañu askan sax même bu dee du askan wu jege noonu wala koo xam ne jullit la waaw ci waaye wala yéefér mais yéefér boobu euh, c'est vrai que loolu lépp gi moom bu dee côté bii <laughs> parce que ñoo naan bon comme jullit ñi ñoo ëpp ñoom lay waxal mais yéefér bi ci la manoo gis ab jullit boo xam ne daa am ab chrétien la takk wala juif yow jigéen bi nga jógee ne ñëw na ko bon léegi man man boo bëggee sëy man da ngay fase kële sa sa kooku nga yor da nga koy fase bu ko defee nga door maa takk loolu la ñoom <laughs> imaamu Nawawi de loolu ci la ah. <laughs> loolu ci la ah, wallahu taala alam léegi nag mu des beneen côté ba léegi ci hadis bi yeneen yoo xamante ne daa nekk ci bon wa an yabta al muhajiru lil araab yi loolu moom leer na mooy mooy rek bàyyiwa xaadir yi lil baat loolu gisoon nañ ko mooy ci beneen riwaayu bële léegi nag mu des kon euh, boo seetloo hadith sayna ibnu Umar 1779 pare nañ ci laa ndax dane xaala dane yoneen saa sam ne la laa yabi ba'dukum ala bay'i ba'd bu kenn ci yéen di jaay ci njaayum keneen wala yaxtub ala xitbati axi te bu mu labat ci labatu keneen illa ay ya'zan lu dul mu jox ko ci ndigal sa hadith ab boobu jeex na hadis 1780 muy Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu mu ne leen saa saam nee na way ngëm yàlla bu góor bi non way ngëm yàlla bi góor jigéen a ci yam ci mbokkam mooy way ngëm yàlla ni moom kon nag daganul muy jaay ci njaayum mbokkam wala muy labat ci labatu mbokkam lu dul mu baax léegi fi ñu defe nag ba léegi mooy yiñ gis nii mooy hadis yi na Abu Hurayra bi waaw surtout léegi mu des beneen riwaay bi mu ne wa fii riwaaya qaala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy xadis 1770 bu njëkk bi ani talaqi mooy góolu ji ñi nga xam ne ñooy kaw kaw yi ñëw ci marché ville bi ngir jaay nga dabi leen loo gis nañ ko wa an yabtaa muy jaay al muhajirul yi moom lañ wax sànq wa an tashtarita al mar'atu al mar'atu talaqa ukhtiha mooy muy sartal ndaw si ne bala moo sëy diw yow diw il faut monsieur X nga sa sa jabar ji nga yor ba pare loolu léegi wa an yastama ar-rajulu ala sawmihi loolu wax nañ ko sànq mooy fekk koo xam ne day waxaale sa benn mbokk di waxaale benn marchandise nga dribble ko taxaw te gannaaw waa ji bàyyi léegi waa ji nekk non xam naa daayatuma affaire bi quoi léegi waa ji dem rek sa waay ñëw xeer bu ma ko soxla mais ñaata nga koy diyeewu saa yi saa yi mais quinze mille la ma jox waaye yow vingt mille laa lay jox loolu dafa xaram loolu waaw loolu gis nañ ko <laughs> parce que yooyu yëpp day indi ak mbañante bu ko waajee découvrir imaginer même bu ko découvrirul mooy loolu lu ñaaw la ko yow nga planter ko benn couteau dans son dos comme ça léegi nag mu des le dernier non wanaha anin najsh gisoon nañ ko wa tasriya bii moo ñu des naj si gisoon nañ ko mooy enchère yi waa ji di yëkkati soxlawu ci dara ngir pëtëxal benn waay waaw téléphone bii laay jaay je le je le vends au plus offrant au plus offrant monsieur X ne man ma man naa ci quatre cents euros monsieur Y règle ne moom man man naa ci cinq cents euros léegi monsieur Z nekk fële moom yoonam newul ci njaay bëggul ne man man naa ci huit cents xam na ne gars bëgg nañ ko ngir lan pëtëxal kenn ci ñoom ñaar ngir mu gën a fay lu cher loolu xaraam gu ma xaraam loolu gisoon nañ ko léegi nag mu def dernier bi wana wat tasriya ak boobu nag mooy affaire bi nag moom lañ naan as-saatul ash-shaatul musarra waaw ash al-musarra wallah <laughs> loolu tere gi nga xam ne moo nekk nag ci ci affaire affaire bu mel noonu quoi waaw mooy ana waa ji lan laa liggéey waa ji li mu def muy bay'ul musarra lañ koy woowe bokk ci façon jaay yi nga xam ne diine da ko l'islam da koo xaraamal waaw l'islam da koo xaraamal parce que euh, day indi mooy naxaate la mooy vraiment ça c'est du c'est, c'est du deal quoi waaw mooy lii dil dil dil dil dil dil non sa waay dafa dil waaj parce que li mu def dafa aw aw nag bu muy jaay wala am xar wala bëy wala yu mel noonu am na sax naan même jaam day doxam ah. te ay gaa jaam ay ay ay jaam yu jigéen yoo xam ne yow da nax gaa yi di war ne mel na nii mel na nii ndegete yoo melul noonu gaa bu ko gaa jëndee quelques jours ñu gis ne yéeg sawaay mais sawaay sawaay loolu parce que Seydina Abu Hurayra xam nga fii da ne wa anil musa wa anil wa tasriya wa naha anil najw wa tasriya loolu nag am na fu mu gën a leere yonent Seydina Abu Hurayra mu ne yonent saa saa nee na man ishtara shaatan musarratan falyanqalib biha falyahlubha fa in radiya hilaabaha amsakaha wa illa wa ma'aha sa'un min tamr sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ngi ci saxiix yi mu ne yeneen timare saa saa nee képp ku jënd xar moo xam ne nii la mooy xar mi xar mu jigéen la waa ji dafa am doom fexe dàq doom yi ba dàqale ko doom yi ngir ween yi gën a fees soow wala mu jël takk ko tere eh, yi ko war a nàmp léegi dem nag di ko jaay gis te gaa yi soow mi lañ ci gën a bëgg quoi yii kii de vache laitière la sawaay mais monsieur si doo jënd yii kii nagam ñu xoolal wena yow gi yo kii soow kese la léegi nga jënd ko monsieur jël ig si jënd mbir mi ratte ci benn yoon affaire bi bari mu ah, ah, ah, bi après muy xaar deux jours trois jours ween yi bere ñennum soow wala lu néew <laughs> yeneen saa sallam loolu la wax ni képp ku fi jënd am xar te loolu bu nee xar nag du xar kese boo ah tax borom xam-xam ne même fas ci la <laughs> waaw ak yi nga xamante ne dañ koy po dañuy dañ koy pomper quoi <laughs> mooy gaa yi sol xar yi waaw nga ñëw saa ay tabaski ji jege gaa yi sol ay xar yoo xam ne bu leen gisee saa yi nga jënd ko yóbbu ko sa kër quelques jours. xar mi peer ba mel ni wewu taxaw dafi waa la nax léegi mu sarra léegi nañ fii yore ku fi jënd gàtt boo xam ne noonu lañ ko def waaja daa takk tëj ween ya ba benn soow génn ci nga foog ne nag lu hi kii moom dina ma jariñ nga jënd ko du am mu ne nag du jëlal demal ak moom boo demee nga ratt ko boo gërëmee nga téye mooy nit ki bu demee xam ne loolu la kii damaa nax ndekete mais mu ne mais malgré ça mais xar mi quand bali bali bu baax la man naa ko garder waaw bu bu dee soit bu téye wa illaa soit raddaha mu delloo ko ñëw ne waa ji hé delloo ma te bu boobaa bu ñëwee ci juge bi l'islam bi naan ko bien sûr waaye mu ne ko maaha sa'un min tamr nu yóbbaale saa lu ah, toll ñetti ñeenti am daan mudd ci wàllu tàndarma na ko yóbbaa yóbbu de mu échange soow mi nga xam ne moom la ci jële léegi nag <laughs> lii lépp xam nga lu tax mooy lii nag eh, li nga xam ne mooy àtteem lan mooy àtteem mooy dafa xaram waaw parce que lii mooy al-ghash wal xidaa waaw waaw moo ne imaam al-hafiz Abdul Bar ne xadiis bii moom cosaan la ci tere triche ak naxaate waaw te tamit ki ñu def lii yoneen saa sam neer nga am nga choix delloo njaay mi mais boo koy delloo comme que jotoon nga ratt soow mi yóbbaaleel ko benn saa ci tàndarma waaw kon wa mu ne wa aslun fii tahrimi tasriya waaw te tamit cosaan luy wane kon lii mooy moom dafa xaram façon njaay mel nii loolu nag mooy eh, bon fii yoneen saa sam day wax ci lii mais mooy bépp njaay moo xam ne dafa am vice caché boo xam ne Abdullah vendeur bi xam na ko te moo ko tey nëbb ko ba jaay ko waa ji njaay moomu dafa xaram mooy def na lu xaram léegi nag bu dee musarraf fii bu dee waa xanbal yi léegi nag mu des euh, <laughs> bon dinañ ñëw ci musarraf parce que bala ñuy ñëw fi ñu doon bëgg a wax nii mooy léegi lan mooy atteem kon dafa xaram loolu mooy li nga xam ne mooy jumhurul ulama waaw rahmatullah alayhim moom la ñu wax ne façon njaay mu mel nii moom xaram bu bu garaaw a garaaw a garaaw a gi waaw waaw bu gëreew a garaaw a garaaw ku jënd lii am nga lii moo euh, nga jëndum euh, am xar ñu defal la am nga suwaa bu la neexee nga delloo bu la neexee nga téye waaw te lii mooy mazhabu imaamu Malik saxaaba yi moom ñoom imaam ibnu Mas'ud ñoom ibnu Umar ñoom Seydina Abu Hurayra Seydina Anas ibnu Malik ñoom léegi ci ngir yi imaamu Malik imaam Shafi'i imaam Ahmad rahmatullahi alayhi lii mooy seen ngir këne kooku dañ koy fecc laa wax non seulement li def xaraam na waaye kooku ma ne waa am na choix waaw am na choix bu ko neexee mu bu gërëmee xar mi mu téye wala fas wi wala gëléem gi walla yooyu sinon da koy delloo waaw mu ne kanta léegi nag mu des ki nga xam ne mooy abu euh, al imam abu hanifa rahmatullah alayhi ñoom dañ ne non waa ji amul choix ah. ndax ñoom dañoo jàpp ne loolu du en mooy soow mu bari ak mu tuuti loolu du ayib ci ab ci ab ab xar wala aw nag wala yu mel noonu waaw parce que imaginez bu doon waa deful woon loolu mooy takkul woon weenu weenu xar woomu xar moomu walla boobu dàqul woon lii ko war a naam après mu trouvé ne am na bi mu ko jëndee mu gis ne soow bu tuuti la am par rapport ak yeneen xar yu mel ni moom bu boobu ah d'accord nañ ne kooku euh, amul lu ma ñëwaat naan ko hé damay delloo waaw waaw léegi nag ñu ne nag di nëpp nëppal ci loo xamante ne du ayib loolu kenn manu cee am loo xamante ne luñ lay choix buñ lay jox waaw ñu ne mooy mu ngi mel ni rek waa ji bu doon daa jox xar mi di ko xont xar mi biir bi rëy waa ji jàpp ne xar mi ah mu ñëw jënd ko mu ñëw bi ko jëndee gis mi après ba mu kii xiifee biir ba naaw ñu <laughs> ne yu mel noonu la <laughs> waaw waaye euh, bon lii dëgëru la ah, wax ji dëgër mooy lële yoneen saa salaam te wax naa Seydina Abu Hurayra indi na ko ci ay façon yu bari mu ne leen saa saam na laa tasurul ibil wal ghanam faman ibta'aha ba'du fa innahu bi xayri an yahtalibaha in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa sa'an min mu nga xadis boobu muttafaqun alayhi mu ne bu bu bu di yi takk seen ween wala di dàq la leen war a nàmp ngir seen ween yi seen soow yi dina ak jur mu ne képp koo xam ne jaay nga loolu kan ko jaay am na choix ci ñaari mbir yi ginnaaw ba mu ko nattee ba gis supercherie gi këne sawaay mii da ko doon nax am na choix bu ko soobee mu téye xar ma wala gëléem nga wala nag wa waaye bu ko soobee mu delloo ko waaye boole kook saa an ci li nga xam ne am euh, tàndarma léegi bon <laughs> waaye li nga xamante ne nii mooy euh, lii mooy li gën a dëgër waaw mooy li gën a dëgër euh, <laughs> euh, euh, mooy ñee ba pare bokk na li xanafi yi rahmatullah alayhim di wax naan parce que hadis bii nii ñenn ñi nga xam ne moom mooy ñu xaw a doy waar ñoom <laughs> ñu ñu lañ nag naan bon parce que hadis bii nii dafa wuteeg qiyaas quoi parce cosaan bi ñu xam dafa wuteeg moom lu tax ñu ne parce que. Euh, ci di ci l'islam ci l'islam al qiyaasul jali hein moo imaam al xaafiz ibn xajar moom nee na wax lool moom <laughs> di jam ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi parce que nee na Seydina Abu Hurayra bon daa defee nekk euh, bon saxaaba la waaye nekkul euh, faqih comme ni ko imaam Ibn Mas'ud nekke woon te xadiis bii daal daa wute qiyaas mu ne waa ji moom aji wax ji moom de toute façon waxam jooju boppam la ci gën a lor que keneen <laughs> ba pare te contrairement ak li muy wax mais Ibn Mas'ud lii la jàttewu dana lii lii lii la joxe woon na àtte voilà moo tax Imaamul Buxaari bi mu ëndee xadiis bii ñu wax daf cee tegaale kiiwu asaru Imaam Ibn Mas'ud di wane ne lii la voilà radiyallahu anhu <laughs> moom boppam lay gën lor ci waxam ji muy wax waaw naan ay imaam Abu Hanifa Abu Hurayra du du du du faqih moo tax bon euh, amaana te daa wuti qiyaas <laughs> mu ne wa huwa kalaamun aada qaa'iluhu bihi qaa'iluhu bihi nafsuhu ka koy wax boppam la ci lool waaw waaw te li muy ta nekk sax di nettali wax ji mu wax rek doy na sëkk ñu bàyyi ko bañ fee nekk di sonn di ko delloo wax yam di ko wax waaw moo ne en plus kay wax lool bokk ci xanafi yi mais seen imam bi Abu Hanifa rahmatullah alayhi mais bàyyi na qiyaasul jalil qiyaas boo xam ne liñ naan a fortiori bu leer nañ boobu a mu bàyyi ko fi ndax hadith sayna Abu Hurayra yi radiyallahu anhu ci wàllu njàpp bi nga xam ne mooy nabidu tamr mooy tàndar ndox moom nga xam ne dañ cey def ay doomi tàndarma ba cafka gi loolu soppeeku xam nga ñoom voilà xawee keroog ñu ngi gis bi ñuy gis façon ndox yi waxoon nañ la xanafi rahmatullah ñoo jàpp ne bon taahir ak tahur benn la loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne ndox moo xamante ne lu laab moo ko soppi sax loolu garaawul nit ki mën na cee jàpp comme nabidu tamr ndox moo xam da nga koo teg sotti ci def ci ay doomi tàndarma ngir naan ko après après façon boisson la buñ doon naan ñoom ñu ne loolu mën nga ci jàpp parce que dañoo jàpp ne taahir ak tahur ñu ne mais loolu noonu imaam Abu Hurayra kii ñu tudd imaam Abu Hanifa mais hadith sayna Abu Hurayra la sëkkalu ko ba pare bàyyi qiyaas kon aji wax ji nan la mën a waxe loolu wal iyaadu billah <laughs> ak yeneen euh, yoo xam ne am na <laughs> léegi moo la imaam al ne looloo tax façon wax yu mel nii la imaamul xaafizul Buxaari yi xamoon moo taxoon mu indi waale bi mu indee xadiis Abu Hurayra bi mu indi xadiisu Ibn Mas'ud boo xamante ne nii Ibn Mas'ud di wane ne lii la hadis bi mooy nii la ku ku def loolu lii ngay doxale waaw Allahu akbar <laughs> wallahu ta'ala alam kanta li ñu naan parce que ñoom dañu ne mbir mi parce que nit boo ko yàqalee dara li ñu xam li sariya jàngale mooy man bu ma la yàqalee benn mbir ma ñëw jël sa téléphone bi yàqu ko bu ma ñëwee li ma bu ma lay delloo soit wala boobu ma jëlal la sa téléphone bu ma lay delloo ma jëlal téléphone bu ma jël laa lay delloo benn bu dee aw ma boobu ma seet modèle am bu mel noonu ma utal lu ko bu dee ne gàntu na manu la nekk nga door maa jox njëggi te fii euh, euh, bu fii demewul noonu quoi mais yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne nii lay sa huwa li dëgër ay wax yi euh, vraiment yoo xam ne aji ña koy wax ñu téye woon ko moo gënoon a simple ci ñoom que ñuy wax wax yu mel nii waaw <laughs> waaw kon mooy loolu dafa xaraama ah. voilà te tamit noonu lay demee waaw ñenn ñi naan noo xadiis bi dafa bëkkante parce que am na yenn yoo xam ne dañu ne booy delloo léeg-léeg am na yu ne tànn dangay ngay yóbbu cent mille am yoo xamante ne dañ ne euh, ci laban waaw yeneen yu ne ci xam mooy pepp waaye yooyu dañ naan la yi dëgër mooy tamr la wax waaw loolu amul benn wuti waaw yooyu gàntaa yu wéridi yooyu moom taxul ñuy wax quoi wal iyaadu wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah kon eh, loolu lu am am solo la ko ah eh. waaw am na nag ci xanafiye yoo bare ku mel ni ñoom Zufar dañ ne non waaye waa jumhur yi wax loolu la ah. bokk ci taalibe imaam Abu Hanifa yu mag yi waaye moom sa dane bu boobaa waa ji buy delloo day am possibilité soit cent mille tamr wala mu joxe nisfu saa ci buru xeejul eh, kii saa ci buru waaw waaw moo tax al imaam Abu Yuusuf ci boppam <laughs> moom it waa jumhur la waxal sauf que dane bu boobaa mooy tàndarma saaw tàndarma du loolu kese nga mën a joxe man ngaa joxe njëg gi tamit waaw delloo waa ji kii bi joxe njëg gi wallahu taala alam mais lee mooy li gën a dëgër euh, euh, mooy que euh, li hadis bi wax da koy kii quoi ah da koy yóbbaale benn sang ci li nga xam ne mooy tàndarma waaw wallahu taala alam am na yeneen yoo xam ne moom lañuy ñuy jéem a dàq mbir mais yooyu jarul di gën a dugg wuddal kon daal mbir mi mooy loolee wallahu taala alam kon ci kaw noonu la ñu jeexale li nga xamante ne ni ah, mooy suñu bunt bi suñu ah, muy chapitre bu bi nga xam ne ci wàllu njaay bi <laughs> yi nga xam ne moom la ñu xaraamal loolu am na solo kon nag ci kaw noonu tamit la ñu jeexale li nga xamante ne mooy suñu chapitre bi ya ah. chapitre soixante quinze ah moom itam ci kaw noonu la ñu kaa jeexal le onze Chaban samedi tey le samedi onze Chaban Allahu akbar mille quatre cent quarante-sept mu dëppoog waaja ñu naan trente et un janvier deux mille vingt-six bi Madinati Villeurbanne al-Faransawiya bi ñëw inshallah ñu ubbi suñu chapitre soixante-seize ci chara bi ñu ngi balee ji kitaabul umuur al léegi nag biir ñëw soit chapitre boobu mu ci soit mu matal kii bi ci la téere kitaabul umuur al manhiyyi anhaa di jeex insha allah wala bu dee jeex na te euh, tomba jeexagul nu ñuy continuer ci beneen livre